abu zakariya yahya ibn sharafin an-nawawi ad-dimashqi ash-shafi'i rahimahullah fi kitabihi riyadu as-salihin min kalami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fil bab thalaathumia wa sab'uun wa an rifaa'ata bni raafi'in az-zuraqi radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala jaa jibrilu alayhi salaam ila nabi sallallahu alayhi wa sallam faqaal maa ta'udduuna ahla badrin fiikum qaal min afdali almuslimiin aw kalimatan naxwahaa qaal wakadaalika man shahida badran mina almalaa'ika rawahul buxaari rahimahullahu taala kon al imaamul xaafizu nawawiyu mu dikkaat ak ñun ci suñu buntu bi di benn buntu képp bu nekk ci téere bi di baabul mansuuraat wal mulah muy xadiis numéro trois cent soixante numéro 370 ci suñu jotaay bii ñu génn hadis biñ mu jëwoon gis moo doon 1828 mu ne woon waan Mirdasin al-Aslami radiyallahu anhu annahu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yadhhabu as-saalihuuna al-awwalu fal-awwal waaw walillahi alhamdu wal minna tey ñu war gis xadis bi ci tegu muy xadis mu ne waan Rifaa'a ibn Raafi'in az muy jële ci koo xam ne saxaaba la di doomi saxaaba Allahu akbar Rifaa'a ibn Raafi' ay way jële moom en fait Rifaa'a saxaaba boo xam ne dafa fekk badar baay ji di Raafi moom fekkewul badar mais Aqaba la jiitu badar moom la fekk <laughs> allahu ji nag dafa doon wax ne ko man daal waaw badar moom man moom man moom ku ma ne woon kaay ma weccoog yow kaay ma weccoog yow ma changé sama Aqaba gi ma fekke te nga fekke badar nga am yoolu ku fekke badar euh, ñàkk yoolu ku fekke clële euh, hein euh, aqaba ma bañ duma ko nangu <laughs> waaw waaw moo tax am na ci yenn riwaaya da nekk wa kaana rifaatu badriyan wa kaana rafi'un aqabiyan wa kaana yaqulu libnihi ma ahabbu anni shahidtu badran walam ashhad al aqaba <laughs> baay ji Raafi' da wax doom bi waaw Rifaa moo fekke Badar mooy doom ji moo fekke Badar Rifaa tubni Raafi' Raafi' nag fekkewul Badar mais Aqaba mooy fa Yonent bay saa saa ba mu nekkee Makka zaadaha Allahu tashrifan wa takriman ah, di ut ñu ko fat ndax Makka suufus Makka en dëkk ñi dëkk Makka qad nabadu badra al dañoo sànni nanguwul ñu gëkk nañu jiwu l'islam ci biir Makka zaadahallahu sharafa waaw yonent bi alayhi salaam bi ut ñan ci nit ñi ñoo koy nangul ba faal di koy fat ba mën a jottali kaddu li nga xam ne mooy risalata rabbi message boroomam di bataaxalu boroomam waaw ñooñee nga xam ne nag ñoom la doon dajale ci aqaba yi nga xam ne aqaba yi dafa du benn aqaba waaw ay aqabaat la yu wutee am na ñetti aqabaat waaw kii nag Rifaa moom dafa fekke aqaba nag non Raafi Raafi bàyyi mais fekkewul Badar kantaa doom ji fekke ghazwatu Badr bàyyi ji naan ko nag maa of man de bëgguma woon mukk que ma fekke Badar ñu éliminer ma sama fekke nga Aqaba mukk ma garder Aqaba moo ma gënal ma fekke Badar ñàkk Aqaba <laughs> waaw kon Rifaa ibn Rafi' mu ne kon waan Rifaa ah mooy Badar Badar foofu ci Aqaba yi ah nu ko Sayyidi Al Haaji Malik waxate woon waaw lakinnahu lam yazal yaqfu mawasimahum yarju min allahi awnan ghayra mutazimi fa bayal karama lamsaara fil aqabati rabbi asbil alayhim waabilal karam parce que yàlla laa wax léegi Seydi Haaji Malik alayhi ridwaanu Malik ma sha Allah mu ne yonent bi alayhi salaam doonu loon deñ di xentu di wër di dem ci foire yi fi nga xam ne arab yi dañ fa doon daje di commerce lam yazal yaqfu mawasimahum seen foire yi ci ay okaz zil majaz majanna ak yépp da doon dem fu regroupement yu mag yi amee woon yeneen saa saa du ne ah foofu dafa salte quoi te ñooñ buñ doon ñëw ñenn ñi dañuy indi seen effigie seen xërëm yi ah xërëm yi ñuy jaamu yi ci mag dañ leen a sàmm mais dañuy indaale ay xërëm en yu ndaw yoo xam ne moom lañuy ñuy raay te di ak tamit liñ nekk woon ci lu bon waaye teewul yeneen saasam doon leen fekk fañ ne waaw ngir daawa leen woo leen ci euh, euh, euh, siraatal mustaqim loolu moo tax l'islam amul fenn fu mu bañ bañu fenn non da xam ne nag ci sawaay foofu nangam waaw dañ naan la loolu yëpp du ci dara nga dugg ci bis bi waa ji tegi musique nga naan moo suuf ko nag doo mën a jàng alxuraan kan moo la ko wax waaye <laughs> léegi da ngay bàyyi jàng alxuraan léegi euh, jël sa xel mi def ko ci son bi ah, ah. waaw kon fa bàyyi alkarama al ansar yonent bi alei salaatu nag ña ko nangul mooy alkarama way tedd ya Allah ña boroom ba daal di woon jagleel loolee muy ñu tedd ña nga xam ne ñooy ansaara lamsaar yi fil aqabaat yi ca aqabaat yi ñu la wax yu ñett yooyee rabbi ay sa borom asbil ay way man Maodo man Seydi Alxaaji Malik ibnu Usmaan alayhima ridwaanu maa ngi lay ñaan asbil yal na nga dotti di sotti saa su ne say waamey teraanga ci seen kaw Allah ñoom ñi nanguloon yonent yi sallallahu alayhi wa sallam ñoo yor ndam bi de toute façon ahlul madina <laughs> atardawna an yadhhaba an-naasu aw an tadhhaba an-naasu bil-shaati wal-ba'iir wa antum tadhhabuuna bi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam fii rihaalikum Allah <laughs> keroog Hunayn yeneen saa sallam loolu la leen wax de waaw ba mu leen dajalee ca àndaar ba fekk boo ñenn ci ñoom ñoo doon kaas quoi bon walla walla interrogation waaw yeneen saa sallam de ñun ñu ngi xare. ba am màng mu toll nii ak waa Hawazin ak waa Taif daanaka alal ji ñi mu ko jox de mooy ñin ñoo xam ne wa suyufuna taqtaru min damihim ñoo xamante démboo jaay rek lañ xareek ñoom waaw ñenn ñi ñoom Abu Sufyan ibn Harb waa kilifaay ponkali Quraysh yi ñëwoon ak ñenn ñi ci waa Hawazin hein ci waa Hawazin waaw Allahu akbar ñoom Malik ibn Awf waa Hawazin moo ne woon le commandant euh, de la guerre de euh, de de de de yeneen saa saa mujj di ko jox bi mu ñëwee assuré ko ba mu tuub <laughs> mu ne leen xanaa yéen gërëmu ngeen ñin ñi ma leen di jox ay ay xaraki bëy ay gëléem ñoom moom la yóbbaale ku ñibbi fii xam nga loo yóbbaale boo jógee fii Hunayn waa Makka dañuy dem Makka waa Banu Sulaym <laughs> te kook daa euh, Mirdaas bi gisoon fee mais du wow al-Abbaas Mirdaas kook baay moo tudd Mirdaas mais <laughs> eh, al-Abbaas ibn Mirdaas ndeysaan sayyidu <laughs> waa Banu Sulaym waa Banu Sulaym waa Banu Tamim al Aqra' ibn Haabis nekkoon seen sang waa Banu Fazaara na ibn Hisn <laughs> al Abbaas ibn Mirdaas ne woon kilifaay ñan waa Banu Sulaym léegi ñooñu ñoo doon paayu neex yi magu arab yi nga xam ne dañoo bokkoon ci armée bi Yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon fa seen waxi magi arab yi rek ay mag yoo xam ne ñoom ñoom moom bariwuñ bariwuñ loo xamante ne nii moom lañu moom la moom moom bariwuñ loo xamante ne moom lañu xam quoi. <laughs> ñoom moom ni ñu ko yëgee lañ koy defe ñoom seen seen yooyu moom lañ koy waxee waaw léegi euh, mooy yonent bay saa saab keroog ñooñu la joxoon alal bi xam nga ci laal Abbaas ibn Mirdaas daal di doon kaas quoi waaw ne yonent saa salam seetaatal li nga def parce que mu yay na mi nga xam ne moom nga jox cent gëléem téeméeri gëléem nga jox koo yay na sama mbokku liñ naan bu doon tey man nañ ko waxe noon sama collègue euh, euh, magum arab <laughs> ndax daa jiiteb tribu man ma jiiteb tribu waaw banu Fazaara yim jiite ñuy al-Aqra' ibn Haabis waa banu kii euh, Tamim moom nga daal di koy jox moom itam téeméeri gëléem kanta man ha al-Abbaas ibn Mirdaas jiite waa banu Sulaym yoneen saa salaw nga may jox cinquante gëléem ah yoneen saa salaam seetaatal li def <laughs> sare way wayam atajaluna bi wa nahbal ubaydi wa nahbal ubaydi bayna uyaynata wal aqra'i ama kana hisnun wala habisun yafuqani shaykhi fil majma'i walastu duna mri'in minhuma faman yukhfa bil yawma la yurfa'i faman yuhbadil yawma la yurfay kon nabi defaatal seetaatal bir sallallahu <laughs> alayhi wasallam non pas boobu pas yooyu mooy daal ci kattal daan boo yore saa salam euh, bon da ngay xam ne ñii seen bàyyi ma suñu koo yóbbul saa bàyyi waaw seen bàyyi ma suñu koo ma su koo yóbbul saa bàyyi <laughs> waaw ma su koo yóbbul saa bàyyi kenn ci ñoom ñaar kon nag man du ma nekk seet doomu saa baay ba pare nag ma dajeeg ñoom ci foo xamante ne fa la ñuy joxe teraanga yi may am teraanga yi gën a tuuti kon def na ma saa baay dëgg-dëgg yeneen saa salam seetatal li nga joxe yeneen saa salam ne joxal leen ma ko <laughs> ba bu ko defee làmmiñam yi mu daal di koy tëj noppi <laughs> mooy keroog nag boobu noonu ci la waa lansaar daal di woon kii quoi affaire bi jaaxal leen yoneen saa sam dajeeg ñoom ci angaar ba wax leen lool ne leen ndax gërëmu ngeen nit ñi nii bu ñu ñibbi xam nga lu ñuy yóbbu mooy li nga xam ne asha wal ba'ir mooy li nga xamante ne mooy xar yi ak li nga xamante ne mooy gëléem yi ak gëléem yi ak gëléem yi hmm? ak gëléem yi voilà yéen nag kantaa yéen waa Lansaar bu ngeen di ñibbi xam nga ku ngeen di yóbbaale rasulullah ngeen di yóbbaale sa seen dante sallallahu alayhi wasallam muy Medina allahu akbar moo tax it tey ku bëgg siyaare ji yoneen saa salaam fooy def Makka ah bukku Yamaama ah bukku ah Najd ah ah sami sami sami sami fan Yaman non madinatu rasulillah haythu al ansar al khazraj wal aws wal al khazraj wal aws waaw wa man walahum ñooñu la <laughs> boo demee ñu naan la fii mooy mamaru barwu xudra <laughs> ajam fii mooy baqi'ul gharqadi <laughs> foo gis baqi'ul gharqadi la hawla fan nga gis Uhud sawaay jabalun yuhibbuna wa nuhibbu yooyu foofu nga koy fekk dëkkub leer boobee kon nag Rifaa ah, moo <laughs> nekk gi ñëwaat Rifaa Raafi' moom moo nettali xadiis bi kon mu ne waan Rifaa ibn Raafi' az-Zuraqi ci waa Banu Zurayq ah, ci lañ bokkoon ci waa Ansaar ah, dinañ ci ñëw léegi radiyallahu ta'ala anhuma këyit bi mais radiyallahu anhuma la wax naa la ku ci nekk ci ñoom saxaaba waaw Allahu akbar mu ne moom Rifaa mu ne qa annahu qaala jaa Jibriilu mu ne Seydina Jibriil bi kan al malak malaaka bi alayhi salaatu wassalaam dafa dikk dafa ñëw ila nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne ko fa qaala mu ne ko maa ta'udduuna ahla badrin fiikum nee nañ saa yonent bi saa saa waaw man de Jibril dama doon laaj waa Badar lan ngeen jàppe waa Badar ci seen biir léegi mu ne ko mais lan ngeen di jàppe waa ahlu Badr ci yéen jullit ñi yéen Seydina Muhammad saa saa yéen lan ngeen jàppe waa Badar ñi fekk Badar qaala yonent saa saa ne ko min afdalil muslimiin ñi gën ci way wommatu yi loolu lañ leen jàppe aw kalimatan nahwaha wala wax bi mel noonu qaala nee na sayyidina jibril tontu ko ne ko alayhi salatu wassalam wa kadhalika man shahida badran min al malaika ne ko na ko noonu ñi fekke badar ci malaaka yi xare badar ñoom tamit malaaka yi ci ñu gën ci ñoom wala ñu gën ci ñoom lañ leen jàppe mu ne xadis bi rawaaw soloo na ko al Buxaari daal imaam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibnu Badizba al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin waaw Allahu akbar kon nag laaj bu njëkk bi mooy est moom dong moo kaa solo ñu ne la waaw hadis bi moom moo ko moo ci wéete sëriñam imam Ahmad ñeneen ñi doon gis yëpp kenn soloowu ko ci moo ci wéete an Muslim indiwul lii rabi rahmatullah ala al-jami' al-imam kon al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ngi ko di kitaabul maghaazi baabu shuhuudil malaa'ikati badra mu ne haddasanaa Sulaymaan ibnu Harb mu ne nettali nañu Zuhayr ibnu Harb de attention Zuhayr ibnu Harb ak Sulaymaan ibnu Harb c'est pas bu duñu benn attention voilà kii kii kii kii moo magoon fu kii mage woon na Zuhayr vingt ans Zuhayr ibn Harb cent soixante la gane àddina kii la cent quarante Sulaymaan ibn Harb al-Azdi al-Washihi Abu Ayyub al-Basri juge loon al-qaadi dëkkoon Makka nekkoon tamit ki nga xamante ne le juge de la Mecque Allah Allah mu ne kon kon Sulaymaan ibn Bajil muy Sulaymaan ibn Harb ibn Bajil rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Hammaad mu ne ki nett mooy Hammaad di Hammaad Hammaad Euh, euh, euh, pardon Sulaymaan ibn Harb kii mooy cent quarante la gane àddina waaye génn àddina deux cent vingt-quatre voilà loolu daa mel ni waxuma kañ la génn hadina rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Hammaadun mu ne ki ñu nettali mooy Hammaad di Hammaad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami Abu Ismaa'il al-Basri al azraqu rahimahullahu taala gane àddina quatre bi dix huit génn àddina même année ak imaamu Malik cent soixante-dix-neuf am na nag ñu ne cent soixante-dix-sept mais moo a dëgg rahmatullah alayhi Yahya mu jëlee Yahya ibn Sa'id mooy al-Ansari kii mooy Yahya ibn Sa'id al-Ansari ko Yahya ibn Sa'id al-Hafiz al-Qattan kooku sëriñ ñoom euh, Ahmad la alors que kii te kii tam ci sëriñ ñoom la voilà kii tam jëlee na ci moom Yahya ibn Sa'id bi mu Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id jëlee na tamit ci moom te Serigne la woon ci imaamu Malik Yahya ibn Sa'id al-Ansari Serigne imaamu Malik la en même temps Serigne imam Malik bu mag la moo tax lu bari imam Malik day jëlee ci moom waaye Serigne la tamit ci beneen Yahya ibn Sa'id al-Hafiz Qattan rahmatullah alayhi muy kon Yahya ibn Sa'id mooy nag ibn Qays ibn Amr ibn Sahl ibn Tha'laba ibn al-Harith ibn Zayd ibn Tha'laba ibn Ghanm ibn Malik ibn an-Najjar bokkoon ci waa Banu Najjar ak waa Khazraj al Banu Najjar ci waa Khazraj lañ bokk voilà ñoom imam Anas ibn Malik ñoom Seydina Sa'id ibn Sa'd ibn Sinan ibn Malik ibn Sinan Abu Sa'id al-Khudri ñoom ñëpp ci waa Khazraj lañu bokka bokka kon Yahya ibn Sa'id al-Ansari kon an-Najjari al-Madani al-Qadi juge la woon génn am na la 143 am nañu wax 144 am ñu ne euh, kii 146 mais bu njëkk bi moo gën a dëgër insha Allahu ta'ala rahimahullah an Mu'adh ibn Rifa'a ibn Rafi' mu jële ko ci sët bi surtout Rafi' muy Mu'adh ibn Rifa'a di Mu'aaz ibn Rifaa' ibn Raafi' ibn Maalik ibn Ajlaan ah, al-Ansaari az-Zuraqiyu az-Zuraqiyu az-Zuraqiyu az-Zuraqiyu léegi kon moom al-Ansaari az-Zuraqiyu rahimahullahu ta'aala kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko léegi moom Mu'aaz mu jël ko wa kaana Rifaa' mu ne an Mu'aaz mu ne wa kaana Rifaa' Mu'aaz ne Rifaa' daa nekkoon min ahli Badr ci waa Badar wa kaana Rafi' kanta Rafi' mooy baay ji la naan mooy Rifa'a ibn Rafi' ibn Malik ibn Ajlan ibn Amr ibn Amir ibn Zurayq moo tax ñu naan ko waa Banu Zurayq al-Ansari az-Zuraqi Abu Mu'adh Abu Mu'adh al-Madani Abu Mu'adh Abu Mu'adh al-Madani ah kon moom eh, eh, eh, moom Rifa'a radiyallahu ta'ala anhu wax nañ la Badri la voilà euh, génn àddina l'an quarante et un ci début wu xilaafa Seydina Muawiya am nañu ne nag l'an euh, quarante-deux rahma radiyallahu anhu mu ne kanta baay ji di Raafi' ibn Maalik ibn al-Ajlaan ibn Abu Maalik al-Ansaari al moom mi nag moom Uhud la génn mooy Badar fekkewu ko euh, Aqaba bi fekke Badar fekkewu ko léegi Uhud nag boobu la fekkee fa ko faat fa faatoo bokk ci ñi nga xamante ne ñoo faatu keroog Uhud euh, euh, bokkoon tamit ci waa Aqaba moom Abu Malik di Rafi' ibn Malik az-Zuraqi radiyallahu anhu min ahli al-Aqaba fa kaana Aqaba yi wax nañ la ci sànq tuuti fa libnihi da wax doom ji naan maa yasurruni ah waaye wax mën di bii non beneen bi la woon du du du bii quoi beneen bi <laughs> waaye dañ continuer fii li bi wax maa yasuru nii voilà mooy liñ doon a sànq doon wax doom ji moom raafi naan doom ji rifan naan ko man de bëgguluma an nii bëgguma an nii saytu badran bi la an nii saytu badran bi la xaba loolu li ñu la bëgg a mooy jëndi nga ku ñëwoon ne kaay man fekke naa badar yow avant badar nga fekke aqaba yi ñoxoon léegi nañu weccoo man ma man ma fekke aqaba yow nga fekke badar ma bañ waaw qaala mu ne sa'ala Jibrilu annabi sallallahu alayhi wa sallam bi hada mu ne yeneen saa sallam laa yoonal léegi kay ñu wax la beneen bi bële la ñu waroon a jël quoi mooy haddathani voilà mooy buntu bi baabu suhudil malaikati batran premier hadis bi xaw ma lu tax ma basculer ci deuxième bi nii mooy boobu moo doon suñu hadis yi mu ne haddathani Ishaq ibn Ibrahim imaamul Buxaari mu ne nettali na man dong Ishaaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi si woon ci Ishaaq ibn Rahawiya rahmatullahi alayhi gane àddina woon 161 génn àddina 237 euh, qaala mu ne axbaranaa Jarir mu ne ki ñu nettali mooy Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays abu abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi juge le woon al-Qadi rahimahullahu ta'ala gane àddina 110 génn àddina la 188 qala an Yahya ibn Sa'id an Yahya ibn Sa'id mu jële ci Yahya ibn Sa'id ibn Qays mos nañ ko sànq mooy al-Ansari sëriñu imaamu Malik ibn Anas imaamu daari dijël mu jële ci moom rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a an Mu'adh ibn Rifa'a ibn Rafi' az-Zuraqi an abi mu ajjële ci baayam di Rifa'a ibn Rafi' gis nañ leen sànq wa kana abuhu min ahli Badr mu ne baayam di Rifa'a ibn Rafi' radiyallahu anhu ma daa bokkoon ci Badr qala jaa Jibrilu sallallahu alayhi wa sallam ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ma ta'udduna ahla Badrin fiikum qala min afdali al-muslimin aw kalimatan nahwaha qala wa kadhalika man shahida Badran min al-mala'ika kon mu ngi noonu lii looy li nga xamante ne moom la al imaamu daal di indi al imaamu ki nga xamante ne mooy an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a léegi nag xadiis bi nii kon lan lay wax mooy ngëneel gi nga xam ne mooy fadlu ahlu badr loolu moom ahlu <laughs> badrinil usuda waaw loolu moom Euh, dafa siiw ci mboolem julli ñi seen boroom xam-xam yeeg ah ulama uhum ulama una ak ñi boroom xam-xam sax ñépp daanaka gëneelu waa Badar moom daa siiw ci ñoom gëneelu waa Badar dafa siiw lool ci ñoom waaw loolu moom du lu ñuy sikki sàkk waaw ndax waxoon nañ la nag Badar bu premier xare bu jullit ñi xare ak yi sauf que yeneen yi mooy laale daa amul rek waaw mooy bu dee yonent lay sarsar génnoon na ci abwa buwaatun ushayrun ginnaaw gi ghazwatu safwan ginnaaw gi la badar door am badar bii ñuy wax waaye sauf que boobu nag ci la laale dëgg am waxoon nañ ko ci ci ci riyaat bi am na luñ masoon nañ ci wax ci taxaw côté badar yooyu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna euh, euh, ak euh, loolu moo tax bon te tamit bon boo demee ci kii pour lu gën a gàtt mooy waajooju nu mu tuddati archive voilà <laughs> waajooju ñu naan archive boo demee am na benn kii buy wax ci loolu nan la tuddati loolu nan la tuddati sax fàtte naa ko mooy affaire boobu bi wax ci waa Medina rek ay fichier moo xam nañ la ko fii ci Riyad bi bañ koy def boobu ne la xam naa ni ngi xaar benn affaire avant nañ ko def mooy pour waaw kay kullu ziyaar waaw kay affaire boobu laa fàtte woon <laughs> fichier boobu boo gisee ci ci ci bi kullu ziyaar am na foo xam ne ci wàllu Badar la yor ban mooy conférence yi ñu defoon soppi rek <laughs> moom lañ daggoon côté Badar lu comme que fii loolu c'était c'était tënk waaw boo demee di nga am boo ko dégloo xew mooy ba boo demee fi nga mën a visiter bon pas Médina la nekk Badar c'est tellement loin de Médine moom mu nga ca côté yan boo moom ca côté <laughs> waaye mais da ngay daw ay kilomètres yu bëri bëri bëri waaw yu bëri bëri bëri bëri bëri ngay daw pour dagg Badar daal di dem foofee masjidu Badr mu ngi foofee walla gaa yi di la wax naan la fii la Badar amoon waaw gars yi nag jox nañ fa ay jali xeer yoo xam ne ku jóge fee duur say xeer ba doyal na Abu Jahlin fii lañ ko suul moom la ñuy rëbb waaye yooyu moom yooyu moom ndax wér na moom ça demande lu koy saxal quoi que ni foofu ñuy xaaj xeer yi ba mu jalu xeer boobu foofu ci xuru Badar que ni foofu la Badar foofu la <laughs> Abu Jahlin loolu lañ leen leen jox ñoom ko faaru Quraysh wala yaazu billah léegi mooy kon loolu waxoon nañ ci. kon mooy ngëneelu waa Badar ah gis nga al mansuuraat wal mulah gis nga liñ doon wax ñun ñu ngi doon wax fan yii lan lañ doon wax ah, jotaay bee ñu génn hmm? ñu ngi doon wax que ni yeneen saasam ni muy wax naan mu jub jamono yazhabu saalihuuna al awwalu fal awwal ñu baax ñi dañuy dem kenn par kenn ah, di dem ba mu des ñi nga xam ne ñooy mbóob mi mooy ñi nga xam ne duñu ñu dara puut puurit mi puurit mi wala mbuum mi ci attaaya ba nga toggee sa attaaya sa tee la ca baax nga jël ko naan ko la des nga xam ne moom ngay sànni ba sànni ko xar yi wala def ko ca poubelle ba loo mooy xusaala sa xusaalatin sha'iri aw tamr xam nga loolu mooy bu ñu ak nit ñi nii léegi tëb na lii di wax lan banal lii mooy kitaabul mansuuraat wal murah mooy ay suite di deer waaw <laughs> waaw ah te avant li ñu doon wax ci dajjal doon wax guddi jamono yooyu après ñu ngi nii ak ñaari jigéen ñoom dañoo ñëwoon di àtte wu parce que kii da ne sama doom ma yow sa doom la till bi jël kii ne déedéet mooy gis nga ak yoon jaay eh, eh, eh, kii ba ah, côté boobu xam nga ne ñaar yooyu côté justice lay wax côté ni ñuy àttee waaye gis nga mooy lii mooy bon suuraat mooy sujet yoo xam ne day wax ci lii yëg yu wax ci leneen am na beneen muy wax ci leneen lii la mooy kitaabul jaami day dajale yéen seen voilà fii bu ñuy wax ci ngëneelu waa voilà radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum kon mooy Seydina Jibril alayhi salaam dafa bokk ci ngëneelu Badar euh, euh, waa ahlu Badr bi ñuy laaj Yonent saa salaam nan ngeen jàppe waa Badar mu ne ñi gën min afdalil muslimiin mooy ñi gën ci jullit ñi moo tax euh, ñoo imaam asi alhamdu hajar foog naa laa gis muy wax ne na ne amaana Rifaa Rifaa non Raafi Raafi xam nga Raafi' mooy bàyyi moom moo fekke Aqaba mais fekkewul Badar doom jee fekke Badar mu naan ko man nag ku ma ne woon kaa ñu weccoo sama sama Aqaba Badar ma nag man moom Aqaba woo Badar lii rëy rëy rëy rëy ba Aqaba man moo ma gënal sama Aqaba mu ne amaana moom daa déggul lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci Seydina Jibril bi mu ko laajee alayhi salaatu wassalaam këne ah moo tax mu ne waaye ah Aqaba moom ci kaw bu dee gis na ne mooy fondement ah lépp lu ñëw ci ginnaawam parce que lamsaar yi buñ nangul woon yeneen ci bari saa saa ba fat ko ba yooyu yëpp loolu mooy fondement lépp ba li ñu toog ñii di jàngale di di di wax ci hadith yeneen saa mais akaba mooy fondement bi waaw ndax fa la yeneen ci bari saa salam mën a dale njàngaleem tas ba pare mu dugal l'islam ci gox yi waaw tàmbalee ko ay ay ay ay ay ay abwa buwaatun ba Badr ñëw ba ñu nërmeel naq ban ñoom Abu Jahl bi ci ci ci banu Badar bi waaw kon kooku bu ne gisee côté boobu mu gis ne man bon man ku ma naroon a wax kañ weccoo sa sa Badar ma jox la Aqaba man ma jël sa Badar ma may parce loolu bu xoolee côté boobu waaye imaam al-Hafiz mu ne waaye lii Seydina Jibril laaj yoneen saa sam wax ko ah loolu de fadlullahi la yutihi man yasha bàyyi bi fekke na lu njëkk waaye bii nga xam ne ak rëy moo la ma ne la mooy li nga xam ne dafa retentissant quoi waaw te boo demee ci suuratul anfaal moom lay wax moom lay waxtaane badal <laughs> loolu dafa rëy loolu nag borom bi ngëneelu fekke ko doom ji la ko jox mais joxu ko bàyyi muy rifan la ko jox mais joxu ko rafi kon nag mu ngi noonee radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon di wane ngëneelu waa badal waaye malaaka yi nga xamante ne tamit ñoo fekke woon Badar parce que malaaka yi dañoo fekke woon Badar loolu yàggoon nañu la ko wax voilà yi nga xamante ne bon imaam Ibn Sa'd doon na ko nettali ci siira bi bi mu naan euh, bi mu jële woon ci Abdullah ibn Abi Bakr mu jële ci benn euh, yu waa Banu Sa'ida mu jële ci Abu Asid Malik ibn Rabi'a fekke woon Badar waaye après jamono ji ay gëtëm dafa demoon mooy gisatul woon quoi mu naan cay bu doon am naa maa ngi yor samay bët ba léegi nii konoon te kon dinaa leen wan xur wi nga xamante ne ci la malaaka yi génnewoon doon ñëw ci Badar waaw duma ci sikki sakka wala atamaara wala atamaara la asukku fii wala atamaara alhamdulillah duma ci sikki sakka duma ci am dut duma ci sikki sakka te duma ci werante ndax xam naa fan ban xur la malaaka yi wàcce woon boo demee léegi nag Badar am na fuñ naan jabalul malaayika fuñ lay wan ne la fii lañ wàcce woon voilà gaa yi ñu koy foofu waaye bon yooyu ahlu makkata adra bi shi'abiha waa makka ñoo gën a xam seeni seeni xur ko ku waa makka waaw waaw bu dee ñoom ña fa dëkk xam ko bi ko jële kaabiraran kaabir dañ ne fii la dañuy jàpp ne foofu la voilà ñoom ñoo gën a xam seeni affaire <laughs> waaw ñun moom xam nañ ko ci tiir yi waaye kanta euh, boo demee nag sur ñu ne la fii la ci loo xamante ne nii da gis ñoo xam ne dañ koy wax euh, ñoo xam ne pas ay populace bi rek léeg-léeg ñoom non loolu dañuy jàpp loolu ah al imam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi moo tax ñoom de malaaka yi moo tax keroog bon yooyu taxuñoo jóg Seydina Ali ibn Abi Talib bi naan xiilat euh, euh, yi dañ koo wax keroog te loolu yore saa sa moo mu ne dañ maa wax maag Abu Bakar kene Jibril mu ngi ci ndeyooru Abu Bakar man Israafil euh, mu ngi samay ndejoor man Ali voilà ak malaaka bi nga xam ne boo kii yonent bi alayhi salaam ci boppam ci la doon wax euh, hadiisu Ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma euh, mu ngi ci saxiix yi mu ne keroog non Imaamul bu Rifaa'a ibn Raafi' bi Sayyidina Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma dane anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala yawma badrin haaza jibriilu aaxidun bi ra'si farasihi alayhi adaa'ul harb mu ne eh, eh, eh, keroog yonent bi alayhi salaam dafa wax bésub Badar ne Jibril gi alayhi salaam yor mu ngi jàpp fasam mu ngi téye fasam di ko wommat yor li nga xamante ne mooy armem mooy bi nga xam ne moom ngay xaree waxoon nañ la Seydina Ali ibn Abi Talib sànq li nga xam ne moom la woon loolu wallaahu ta'ala a'lam voilà te tamit gisoon imam Gisaw doon na wax lenn saxaaba yi nga xam ne dañ doon topp benn waay nar koo rey yëkk rek am ku gis waa ñu ne këlëb seen kanam yéeféer bi ne këlëb <laughs> waaw ñu xam ne ñoom reyuñu ko am na ku ko rey quoi <laughs> waaw allahu akbar allahu akbar waaw waaw Mikaayil am na yenn riwaaya alayhi salaam moo ne woon an yamini nabi sallallahu alayhi wasallam te foofu la Abu Bakar ne woon Israfil nekk ci càmmoñam euh, euh, loolu tamit ñëwee noonu euh, loolu le kanta hadis sayna ali bimu na doon wax bimu naan qiila lii wali abi bakrin yawma badrin ahadukuma ma ahadikuma jibril ahadikuma jibrilu alayhi salaam wa ma'al akhar mika'il wa israfil alayhimu salatu wassalam malakun azim yahduru saff wa yashhadu al-qital wa lam yuqatil loolu imam ahmad moo ko solo ñoom imam abu ya'la al-hakim daal di koy wéral waaw kene Seydina Ali radiyallahu anhu dane keroog dañ ma wax fekk benn kenn ci taalibe mi la ko doon taalibe bi Abu Salih moo ko jële ci Seydina Ali ibn Abi Talib mu ne keroog dañ maa wax Badar man ak Seydina Abu Bakar dañ maa wax ne ma ne ñu ñun ñaar ah maa ahadikuma kenn ci yéen Jibril mu ngi ànd ak moom waaw keneen ki nag Mikaayil mu ngi ànd ak moom kanta Israfil Israfil malaaka bu mag la boo xamante ne nii moom il supervise les opérations moom xeexul <laughs> yastabul qital moom day day day day seetaan quoi day ñëw di superviser voilà bi xool mais xeexul voilà yooyu yëpp nekk ay mbir yoo xam ne day wane keroog bi nga xamante ne malaaka yi rahma alayhimu salaatu wassalaam ci la euh, euh, ci la ñu fekkee li nga xam ne mooy euh, ghazwatu badrin voilà waaw <laughs> waaw moo tax <laughs> euh, kii moo tax yonent bari saab saab waxoon imaam ibn Isaaq euh, dana yonent bari saab salaam keroog bi nga xamante ni ci la daal di mel ni ku nelaw tuuti avant xare bi ci xare bi di tàmbali après mu xool ne abshir yaa Abaa Bakr ataaka nasrullah hada jibrilu axidun bi anaani farasihi yaquuduhu ala sanayaahu lgubaar te loolu mooy cosaanu cosaanam mu ngi sax imaamul Buxaari bi ngi sànq xadiis mawlaana ibnu Abbaas waaw yeneen saa salaam daal di xaw a yeewu waaw xaw a mel ne ku jekki nelaw rek daal di yeewu ne abshir yaa Abaa Bakr ne ko bégal yow Abu Bakr radiyallahu anhu ataaka nasrullah ndimbalal yàlla dikkal na la hada jibrilu jibril a gi nii xaafidun jàpp bi anaani farasihi mooy ci laxaabu fasam yaquduhu mu ngi koy wommat ala sanaayahul gaba gubaar <laughs> allahu akbar waaw allahu akbar waaw am na tamit yeneen yoo xam ne dañ ne daa malaaka boo xam ne Seydina Jibril dafa ñëw ah ah muy boo mee boobu mursal la Atiya ibn Qays mu ne am na Jibril kana sayna Jibril imaam al-Hafiz Hajar mu ngi tudd yi rahimahullah dafa dikkal annabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba'dama faragha min Badr bi mu paree ala farasin hamra ci fas woo xam ne wu xonq la waaw maqudatun nasiya nga xam ne mooy karawu kanamu karaw bi nekk ci kanamu bopp bi ci bu bopp mu noonu ci dañ koo takk waaw ba pare mu ngi poussière waaw ba pare mu naan ko yaa Muhammad inna allah sallallahu alayhi wa sallam ba'athani ilayka wa amarani an la tarda afaradi <laughs> mu ne ko naam waaw ne ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa sa boroom moo ma digal ma ànd ak yow nekk ak yow du ma takkale ko yow ba tey ni ngay gërëme ci xare bi ndax gërëm nga li xew léegi mooy gaa kàccoor su mag si ñu ci suuf di ñuy rey ci suuf ñoom Abu Jahl li nag gaay yeneen saa saa ne waaw <laughs> waaw waaw mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam waaw Seydina Jubayr ibn Mut'im ki Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im ah ibn Adiy <laughs> nee na léegi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mu naan keroog Badar daa am habbat shadida lam ara mislaha dañu jekk benn ngelaw bu foor daal di upp boo xam ne man ali radiyallahu anhu masuma gis ngelaw lu foore noonu summa habat rihun shadida après nag beneen bu foor daal di uppat waaw nee yaakaar naa ne tudd na ñetteelu upp wala boog wóoruruma mu ne fa kaanatil ula bu njëkk bi boobu jibril sayyidina jibril la ci doon ñëw wa thaniya mikail sayyidina mikail ñetteel bi Seydina Israfilu alayhim asalatu wassalam waaw kon mu ngi noonee yii lépp day war ne li nga xamante ne mooy fekk ak malaaka yi keroog Badr moo tax Seydina Jibril ne yéen nan ngeen di jàpp yow yonente bi alei saatu salaam ñi fekke Badar ci mu ne ko min afdalil muslimin mu ne na ko noonu ñu ni tam noonee allah allahu akbar waaw kon nag loolu la quoi mooy masha Allah <laughs> waaw hein kon loolu yépp waaye baax na noonu war nañu yem noonu kon nag bii di ñëw ñu gis beneen xadiis boo xamante ne eh, ci leneen tamit lay wax kon jóge nañ Badar <laughs> allahu akbar léegi beneen bu ñëw ci beneen affaire nag boo xamante ne xawoon nañoo gis lu mel ni téere ba ci baabu buntu yooyu doon wax ci yii nii mais dinañ ci ñëwaat